alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataa bi ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci ba'thu sayyidina abi muusa wa mu'aaz ibn jabalin ila al-yaman yebal gu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi yebal seydina abu muusa ak seydina muaaz ibn jabal ilal yamani radiyallahu taala anhuma ñu ngi woon ci ndénkaane gi ak li nga xam ne moom la waxoon seydina muaaz wal xadiisu rawaahu al boroom saxiixayni as-sunan al-arba'a naka rawaahu al-imaamu ñoom ñépp solo nañu ko ñu ngi woon ci riwaaya as-saxiixayn ne woon bi riwaaya bi na ci kitaabul maghaazi waxoon nañ la ne al-imaamu al-Buxaari rahmatullahi alayhi indi na ko tamit ci kitaabu zakaa ay yoon fu nekk selon li tax mu daldi ko fa yëndi ñu ngi woon nag ci riwaay bi nekk ci kitaabul maghazi ci baabu ba'thi abi muusa wa mu'adh ibn jabal ila al-yaman qabla hajjatil bunt bi mu nose moom al imaamul xaafid amirul mu'miniin al buxaariyu rahmatullahi alayhi bunt bi mu def yebaluk seydina abu muusa ak seydina muaaz alayhima ridwaanul baari yónni leen yaman laata xajjatul wadaa xadiis boobu mu ne woon xadiisu seydina wa mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma mu ne woon qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Mu'aaz ibn Jabal hiina ba'athahu ila al-Yaman mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax seydina Mu'aaz ibn Jabal bi nga xam ne ci la ko yónni ila al-Yaman yebal ko Yaman mu ne ko innaka sata'ti qawman min ahli al-kitaab mu ne ko yow de di nga dikkal ay nit ñoo xam ne ci les gens du livre lañ bokk ci beneen riwaay bi nekk ci kitaabu zaka innaka sa ta'ti qawman ahla kitaab dëgg-dëgg yow Muaaz di nga dikkal ay nit ñoo xam ne ci waa ahlul kitaab yaman nag yahuud ya dañ faa bari woon mu ne leen fa ida jitahum mu ne ko fa ida jitahum fad'uhum ila an yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah salawatullahi wasalaamuhu aley mu ne ko boo fa àggee nag ginnaaw bi mu ko xamalee terrain bi fa mu jëm ñooy ñan étude de terrain laata ngay agsi xam ñi ngay waxal ngir nga xam nan ngay waxeek ñoom ginnaaw lool mu ne ko fa ida jitahum boo leen dikkalee fad'uhum nanga leen woo ilaa an yashhadu woo leen ci kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawlaa muy laa ilaha illa allah di kalimatul xaq ah xayru maa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa man ba'dahu wa man ba'd qablahu min al anbiyaa mooy li gën li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax comme ni mu ko waxe ak ñi ko jiitu woon mooy laa ilaha illa allah mooy al kalimatu tayyiba waaw ka shajaratin tayyiba ha asluha saabitun wa far'uha fi samaa tu'ti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha allah mooy kalimatu la ilaha illa allah mu ne lool nga leen woo nañu seede loolu amul benn buur bu ñu war a jaamu kurul borom bi subhaanahu wa taala wa anna muhammadan te seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam rasuulullahi ndaw yàlla la mu ne ko fa in hum ataa'u laka bi daalik mu ne ko nag bu dee ne ñoom nangul nañ la loolu bu dee ne nangul nañu la loolu loolu nga leen woo ñu nangul la ko buñ la nangulee lool nga jàll ci beneen fa axbirhum xabaare leen ne anna allaha kene buur yàlla subhaanahu wa ta'ala qad farada alayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla yëgal leen ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moo farataal ci seen kaw fii kulli yawmin wa layla xamsa salawaat muy juróomi julli yi nga xam ne moom la jële woon ca isra wal ñu ne ko xams bu ñu muy demee di wàññi ba mu nekk cinq mu ne ko cinq la waaye ku ko def ajru xamsiin ngay am fayu cinquante waaw ndax laa yubaddalul qawlu la dallaa waaw mooy woyofalal nañu lool mbir mi saxal ko ca cosaanam ca cinquante ya te ñuy def juróom waay waay loolu yomb na waay gaa yi hein waay waay fal narka ma raaki'in li rabbina azza wa jal loolu nañ koy def waay kon nag mu ne buñ la toppee ci kalimatu shahaada tey ni nga yëgal leen lii moo tegu ci lislaam ndax as-salaatu lim wax imaadu diin li alayhi wassalaam ne mooy kenoog diine ji koo ku bëgg a màbbul islaam rek doyadalal julli waaw problème yi ñuy dal yépp ci sàggankatu julli yi bu ko seet feneen ci loolu jóge waaw waaye nag dañoo nekk monde bu tumuranke waaw monde bu tumuranke nit ñi bari na ñoo xam ne dañu jàpp ne fii mu ne bu lislaam bu ñu waroon a wax ci noowu lislaam te ci noom la ñuy waxe ñoom ñoo war a wax lu simple lii nga xam ne dafa bokk ci daruraat yi nga xam ne manula ñàkk nit xam ko ak jullit daanaka yéefar yi sax xam nañ ko mooy prière dafa bokk ci li obligatoire ci lislaam ak fonk gi nga xam ne moom la ko jullit bu ne war a fonk ak lawaasimam yi yi nga xam ne manu la ñàkk ci mooy ñoo takkook prière comme xam waxtu yi ndax boo xamul waxtu yi di julli noonu di falaa falaa say julli baaxul waaw ndax ku julli avant l'heure si julli baaxul toog ci sa dëkk toog dara kiiwul nga toog di julli timis jotagul nga ne bon attends il est quelle heure ñu ne dix-huit timis il est à quelle le dix-neuf heures nga ne bon comme que après am nañ lu am solo lu ñu war a def nañu ko anticiper à 18h45 on prie notre timis comme ça on le temps de faire ce qu'on a à faire kooku julliwul day font waaw mooy xam waxtu yi xam ni ñuy laab ni ñuy laab li ñuy laabe yooyu nga xam ne manu cee ñàkk ndax maa laa yatimmu lil waajibu illa bihi fa waajib julli bi nga xam ne dafa fardu aynin la li kulli muslimin wa mu'min ala kulli muslimin wa mu'min farata la ci kaw jullit bu góor bu ne ak jullit bu jigéen bu ne ak way ngëm yàlla bu góor bu ne ngëm yàlla bu jigéen bu ne bu majeure hein ndax rufi al qalam yëkkati nañ xalima ga looloo tax ci ñoom la nekk farata hein

jàpp ne yooyu moom jaru ko moom waa ji jàpp ne moom euh, fekk mu doon wax ci affaire julli yi horaire yeeg xam nga France moom Occident moom horaire prière yi problème la comme liñ koy yàgg a wax timis ak gée <laughs> ma naan timis géew ak fajar mais fajar bi sax du problème noonu pour ku woorul waaw fajar bi moom ku woorul mooy bu nekkul jamonoy koor garaawul parce que yaa ngi ci waxtu wi mais gée bi mooy problème moom mu doon wax ci lool jàpp na yii xoolal rek mu naan fii lañuy nekk di xëccoo yii te te waa ji imaam la li ma ci jaaxal lal asaf di di wax ci ay kii ñii naan horaire yi lii la ñii naan horaire yi lee la ñeneen yi sax waxuñ ne lee la ñoom dañu ko imposer teg ko ab ah, depuis di ci topp noonu rek naa inna naa aba ana ndax argument yi mu joxe yépp inna naa aba ana la <laughs> waaye joxewul argument xam-xam <laughs> ba pare ne gars yi de toute façon jarul la expliquer waaye ndax buñ ci duggee personne ne va comprendre ma ne ah lii de yéeme na moom personne ne va comprendre yow kay leeralal rek <laughs> maa ngi naan mbaadu mbaadu mbaadu daa leerul ci boppam ndax affaire bi manoo àjjuma nit ñi nekk ci mosquée bi yépp expliquer horaire prière yi mënuñoo comprendre mais ko loolu mooy lan. loolu loolu du sous ñi fi ne laay <laughs> la mu am ay ulama ci biir mbooloo mi yoo xam ne boo demee soupçonné woo leen ah ñoo xam ne mën nañoo jàngal ñi fi ne ñépp mais comme que duñ ko bind ci xar kanam yi nga ne gars yi buñ ko waxee it kenn personne ne va comprendre waaye conclure que ne li fi ne moo baax ne xoolal problème yu rëy li mu wax ne problème yu rëy yi nga xam ne moom la communauté bi di jànkoonteel ummaab yonent bi alayhi salaam xeet yonent bi alayhi salaam jullit ñi waaw naan xoolal Gaza fële mooy temps yi Israël ci côté début avant koor geeg yooyu ñu nga fay faat ay nit fii lële waxuñ ci yooyu ñuy wax ci ay affaire ay heure horaire de prière ma ne yaa subhaanallah mais xanaa nekkul ne li tax Israël di duma ñàkkat ñàkkat respecter la mais loolu la mais yéeféer yi buñ bëggee euh, noggatu jullit ñi noot leen li ñuy njëkk a def mooy nañ fexe ba duñu respecté julli waaw parce que xam nañ ne mooy affaire bi da di déranger gis nga julli julli mooy lii gën a ab yéeféer ci jullit non julli moom day bitaagaa seen xol yi yow nga ne loolu mais ba ngeen ko bawee nekk ci leen neex buur yàlla waxoon na ko ah gisoon nañ ko fan yee fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaa wattaba'u shahawaati wa sawfa yalqawna ghayya waaw yonent yu baax yoo yële aleyhimu salaatu wassalaam te suuratu Maryam ba leen suñu boroom tuddee ba pare la wax ah fa xalafa min ba'dihim xalfun ñu ñëw ci seen ginnaaw ak wutaakoon yu yées la yoo xam moom hein adau sala dañoo neenal julli moom kay dañoo fëgg di julli mu wàdd hein mais boo daara nee julli lu ciy tegu wattaba'u shahawaat waaw topp seeni bànneex ah léegi nag dinañ dajeek toskare ah loolu rek fi sës bi gaa yépp noot leen te buur yàlla ne woon na man nag ñi may jàppale naa <laughs> inna lanansuru rusulana de man sama ndaw yeeg ñi nga xamante ni ñoo gëm ah nga xamante ne dañuy taxaw nee na man ñi may jàppale mooy ñi nga xam ne in makkannahum fil ardi aqaamu salaa wa atawu zakaa wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul buur yàlla nee na man ñi may jàppale mooy ñi nga xam ne in makkannaahum fil ardi buñ leen jàppandalee ci kaw suuf aqaamu salaa dangay dañuy taxawal julli mu ko lan la wax aqaamu salaa iqaamatu salaa dafa laaj du du ñëw rek këpp këppal dem sa yoon de laam ngeeg waxtu weeg yooyu yépp ci la loolooy préalable bi naka la ñuy nekk ay imaam di jiite nit ñi tax waruñoo xam loolu que ni ñun suñu premier bu ñu bëggee regle suñu problème mooy il faut ñu xool nan lañuy regle régler julli nan lañ koy defee bu doon réewum julli la mais loolu la njëkk a lijjanti emploi du temps yi ci école yeeg. usines yéeg 4 8 yéeg wala 3 8 yéeg yooyu yépp day lalu ci julli heure prière day am foo xam ne dañuy bàyyi nit ñi julli waaw bu ñépp mënu la loo xam ne ñépp mënuñu ko bàyyeendoo di julli ji ci benn entreprise comme médecin yi loolu mooy dañuy aménager ba ñenn ñi bu ñuy julli ñeneen ñi mën a jël relais bi mais lislaam loolu lépp la prévenir nga xam ne li ñuy julli salaatul musa gi giñ gisoon ah wa in xiftum jaalan aw rukbaana bu dee da ngeen a nekk en période de sécurité d'insécurité dee leen julli sax di dox ci toolu xare aw rukbaanan wala ngeen war seen char de combat yi wala seen gëléem yi di corante jaasi di julli mais médecin bi bu demee ba opération bi manu manu fee bàyyi malade bi parce que affaire bi dafa soxla six heures de temps yoo xam ne ñoom ñett ñépp les spécialistes médecins yi ñooy sëgg ci malaat bi ndax dañ koo opérer ak yooyu mais est-ce que xam nga ne ñooñu kenn du leen ne bàyyi leen ba pare ngeen julli bu imaginer imaginer nañ jël benn exemple rek ñu commencé ko après julli tisbaar mu nekk dëkk boo xam ne parce que les horaires changent selon les pays ak les régions du monde à travers le monde mooy day changer selon dëkk bi ak monde bi fan nga féete imaginez ñi nga xam ne diggante tisbaar ak timis ak timis laa wax da waxuma tàkkusaan horaire bi cinq heures de temps la opération bi war a durer six heures de temps ta six heures de temps yooyu wala wala euh, diggante euh, tisbaar ak timis quatre heures de temps la affaire bi war a durer six heures de temps te bu ko weesoo six heures de temps mu gaay julli tisbaar commencé ñuy dem ba timis di waaju jot lan lañ leen di wax bàyyi leen après ngeen julli non non bi du ngeen ko bàyyi parce que bu ngeen ko bàyyee mu faatu nan ngeen di def da ngeen di def noonu ni ngeen sëgg noonu ku nekk di jullee ci ma xelam ak ni mu ma ak li nga xam ne mooy manu la ñàkk te bu paree kooku julli na loolu la ah. wayn fayin xiftum fari yaalan aw rukbaanan waa ji nekk ci char de combat bi wala ah jullit waa ji toppaate kiy topp le le larcin wala le bandit de grand chemin nga xam ne dañ koo dàq ci frontière bi mu gën ci dëkk ba def gand braquage wala rey ay nit wala fël ay nit police yi topp ko sawaay di dawal ñu topp ko topp ko ba julli ji waaj weesu ñooñ dañ leen leen dee leen dawal tey julli da bàyyi volant bi boo ko bàyyee këpp non non téel bi di julli te boo paree pare nga xam nga yii nii boo koy wax instant yii nii nii yii nii boo koy wax bari na ñu bari ci ci àddina bi léegi rawatina ñun bokk ñi ma gin a xam ci wolof yi dañuy jàpp ne waa ji non waa ji sûrement il est fou waa ji vrai lii muy wax kenn waxu ko kii lii nii lii nii moo ko waxal boppam kii day wax lu ko neex kii day wax lu ko neex kan moo wax loolu kan moo ne ko dangay kii di kii di julli loolu mooy lan loolu lan mooy lan dañ la ñun duñ ci nekk di bari tontu yii yépp traité woon nañ ko dellul ci biir siira bi dellul ci ghazwatu xandaq bañ koy gis la gisoon nañ fa affaire masala yooyu waaw parce que lan parce que mooy loo xam ne presque duñ ko jàngale mais am na ñoo xam ne dañ koo xamul sax ba koy jàngale am na ñoo xam ne bu ñëwee ba ciy wax seeni bakkan la ñuy waxe ak naan suñu sëriñ sëriñ diw nee na alors que mbir mi du waxu sëriñ diw mbir mi lii mooy sharia lii la suñu borom ne nii lay demee waaw te yow li ngay wax da ngay sosal sëriñ boobu ay ku kii rek bàyyi leen ba kii wàcc ngeen julli dajale julli yi ndax lan dañoo nekk ci liggéey l'islam dafa jox importance julli l'islam non dafa jox importance liggéey l'islam jox na importance liggéey dëgg la mais est-ce que tollale na ko julli wala zikrullahi akbar ah te loolu fan ko doon wax ci biir julli waaw waaw taxawal leen julli ah wa aqimi salata li taxawal leen julli mi yonent ma lay saar saar ne mooy kenoog diine gi est-ce que dana liggéey mooy kenoog diine gi c'est que ñun li ñuy li ñuy li ñuy fàtte léeg xaw ma ñàkk ñàkk xam la si mooy est-ce que xam na ne li ñu mooy le culte du travail que ñépp war a liggéey loolu noonu boo ko seetee ba ci biir loolu amul ah loolu noonu amul loolu amul de am na ñoo xamante ne ni bu dee ne liggéey bañ nar a def. day tax seen farata yi ñu manqué ko du duñu ko def te ñoom ñu am loo xam ne man nañ cee dund ba dee bu ñu liggéeyul mooy lan waxuma ay toog ñu lay dundal waxuma loolu même bu dee loolu bu dee jigéen la par exemple boroom këram yor ko ci lool man koo yor mu nekk mais léegi est-ce que nag kooku danga naan ko léegi demal uti liggéey boo xam ne doo ci mën a julli wala yow amuy fullaay julli fa moo foofa moom amul fullaay julli foofa te leer na ko bu ko deful mooy day bàyyi ba wàcc après gée daal di ñëw di paketi tisbaar tàkkusaan timis lool est ce que loolu lañ koy wax defal loolu après ta moom mu mënoon a toog jëkkëram assuré ko yii yépp naan non il faut avoir de l'autonomie financière parce que góor yii nii eh, góor yi dara wóoru ci mais ba nga xamee ne wóorul mais loo koy takke looy looy nangoo mu lay takk koo xam ne kay wóoluwoo loo koy takke looloo fi mas a am di te sharia loolu la wax góor mooy dundal boroom mooy dundal soxnaam léegi nag nekk fi naan monde bi demeetul loolu beneen affaire la loolu beneen affaire la man dama ne le ki nga xam ne man na ko jëkkëram man na ko dundal sans problème man koo yor kenn neewu ko bu liggéey de mais bu dee dafa nar a am liggéey boo xam ne day tax ay farataam du ci defati dara mais dañ naan ko liggéey bi ëpp doole mais loolu kenn du ko wax loolu ku la ko wax waxu la lu am imagineel waa joo xam ne ab héritier la alal ju bari la hérité goo xam ne man na ce dund ba dee ay sëtam dund ci est-ce que dañ naan culture du travail rek waa ji ne utim xëy dem di uti xëy moo xamante ne ni moom amul fullaay julli foofu ku am fullaay def farata yi waaw loolu liggéeyil moo gën mais bu dee ne yow dalay yàqal loolu te nga am loo dunde loolu dañ naan la xéey yow moom xaw ma kan wala nga arrangé wu uti beneen liggéey boo xam ne du du yàq sa sa sa sa waxtu ci lien ah. c'est ça la réalité bi nga xam ne gars yi xaw ma dañ koo ñemewu la wax xaw ma lu xew parce que culte du travail moo xew koo wax ñu naan la waa ji xoolal gars yi il il il il il ñoom affaire chômage beeg yooyu ma ne l'islam kenn du ko jàngal yooyu ay béta la loolu l'islam kenn du ko jàngal nan ngay régler société waaw nan kenn du ko jàngal nan ngay régler société ndax buur yàlla mi bind nit ñi moo tëral yoon wi moo tëral diine gi ne jaarale nii xam nañ niñ ciy jaare waaye nag loolu lépp nag suñu yaafuus la parce que bu ñu newoon ci ñuy li ñu yàlla digal problème yooyu yëpp duñu ko am waaw toog doo xam nooy def ak say julli nooy saa su ne yaa ngi laaj di ut ku la puusal koo xam ne danaan la man naa ne defal lu la neex après boo wàccee julli di ut ku la wax lool boo demee ku la wax ne lool man da ne ngay seet di laaj keneen mu ne la lool man da ne ngay nga laaj fukk ñu ne la man da ne nga laaj kenn mu ne la mën naa ne nga jàpp ci lool ndaxoo ko dul sa bopp kon julli dafa am importance julli yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na moom la ñuy njëkk rek la yow qiyaam waaw li ñuy njëkk saytu ci jaam bi bu ñëwee mooy julli est-ce que julli mat na bu matee mooy affaire baax na bu matul nag moom fa lay problème am commencé waaw yow li nga xam ne boo nee cëpp moom lañ lay njëkk laaj jàpp nga ne loolu da ko war a sàggane parce que lan tabi'u diinaka li 'aradin min ad-dunya ndax ay poñetu àddina bii nga xam ne loo fi liggéey liggéey lu la fi gaa yi jay jay jay ngay liggéey comme un fou di travailler comme un fou ñu naan waa ji waa ji c'est un guerrier vraiment c'est un pionnier il fait partie de ceux qui ont bâti le pays ñi ñoo tax croissance bi dox ñu lay jay ngay dox doflu ñu lay jox ay ay xawma ay ay ay trophée nga topp loolu yow ba jaay sa diine sa diine mel ni yow sa diine daal sa tur rekk la booleek moom ak bu événement amee sa lépp nga consacré ko mel ni yow liggéey bi mooy sa yàlla gis nga fan ngay xame ne gaa yi dañ la doon jay bàyyil ba dee <laughs> boo deewee nga xam gis nga gaa yi léeg-léeg sax boo feebaree yenn feebar yi ñu xam ne waa jii am njort ne waa ji day faat ci lañu ñu commencé di xool sa héritage nuñ koy defan ah. boo moywul da ngay dund laata ngay dee ngay gis say doom di xëccoo sa héritage te deewu ko bu boobaa fekk jaamu woo woon yàlla danga doon bafuwe julli comme nu mu la neexee lu la neex joxoo ko benn gëdd boole woo ko ci sa programme sa organigramme hein bu la neexee def bu la neexee ba nga topp rek li la nit ñi wax bu keroogee ngay xam ne waxu nit ñi amul njariñ bu boobaa ngay xam ne waxu nit ñi benn njariñ amu ci allahu akbar ah ñuy xëccoo sa héritage te faatoo goo allahu akbar nga dee lan moo xee kiiwati kër ya moomatoo ko de soxna ya nga amoon bu dee jigéen nga jëkkër ja nga amoon bu kiiwee day denc keneen même bu dencul keneen de toute façon boo deful woon dara yow ça ne plus à rien waaw yawma dangay dem bés boo xam ne laa yanfa'u maalun wala banuun ah illaa man ata allaha bi qalbin salim bés boobu nga jëm de qalbun salim mooy xol buy julli waaw bés la boo xam ne suñu boroom nee na laa yanfa'u du fa jariñ maalun alal wala banuun nii ay doom alal bari joo amassé woon àddina ñu doon wax il était le le DG de l'année hein l'homme le plus fortuné le travailleur de l'année loolu du la fa jariñaa ah? laa yanfa'u maalun wala banun ay doom yu bari yoo amoon du la jariñ illaa ba mu des man atallah ki dëkkal buur yàlla keroog présenté xol bu set wecc bu làpp moo tax fii booy déglu ambiance bi xew léegi a jamono yow da ngay mujj danga naan est-ce que gars yi waxuñ dëgg mais waxuñu dëgg waaw ndax lépp ci alalu àddina la rek ak nan lañ koy dajalee nuñ ko gën a mën a amee walla ki def lool mooy ki jàmbaar waa ji nga xam ne moom day jàmmu yàlla te di ci def li nga xam ne mooy yooyu kenn waxu la waxuñu l'islam waxul ne bàyyil ut ut ut ut alal wala ne soyez pas des riches l'islam ne fait jamais l'apologie de la pauvreté que ay wa pauvreté pauvre leen zakat yi ñuy gis fii bu gaa yi pauvroon zakat day mën a génn mais lépp day tegu ci ni ko l'islam bëgge mooy ne affaire yi du alal lay jiital mais yaa koy jiital bu mu nekk sa xol mais na nekk ci poche yi ak loxo yi mais jamais ci xol bi bu ko fa may place loolu mooy dëddul àddina mais dëddu àddina tekkiwul nekk ca néegu ñax ba amoo dara ñu lay yalwaan ku la gis yërëm la euh, euh, daldi lay yéene sarax ñu naan waa ji moo baax nga xam ne di dunde àddina loolu noonu du dëddu àddina dëddu àddina mooy ki yor di di di di jaamu yàlla di dunde ñaqam yor lu bari waaw manoon a topp ci nekk ci alal ji bàyyi boroomam waaye alal ji fëqul bëtam qu'il soit l'homme le plus riche du monde loolu fëqul bëtam teewul boo demee ci jàkka ji walla jullikaay bi da koy gis ay waxtoom du ko raw waaw bu mënee aj day aji comme ñépp bu amee benn wàcc kaamil wala yu mel noonu mu man cee dem yu mel da nga ko fay gis même moo ëpp alal nit ñi loolu ndax lan alal yi après alal ji mooy lan moo ko jënd non te du yàq deram te du yàq diineem du yàqu ngoram loolu la ñun nag dañoo jiital ala dañoo jiital àddina hein ñun ngërëmu yàlla lañuy ut hein ngërëmu yàlla lañuy ut te jullit danga war a xam ne àddina nga war a féetale sa gannaaw bum lu yóbbaale jamais wa qaddimal uxra ala dunyaaka in kunta taaliban rida mawlaaka li Cheikhul Xadim di wax mu ne wa qaddimi dun wal uxra ala jiitalal sa alaaxira ci sa kaw àddina waaw parce que lii la sa boroom naan la defal mais alaaxira day nga jëmaa walal aaxiratu xayrun laka wa xayrun laka minal uula te moo gën fii nga jëkk a nekk de sa aawo bii di àddina li nga jóge fi te saa su ne nga mën fee jóge waaw crise cardiaque AVC oto bu la yenoo camion bu la yenoo tram bu la mbëkk otoraay bu bu bu bu ngiro sa kaw loolu lépp mën na laa rey nga tëdd sa néeg reer ba suur nelaw doo yeewu waaw lu ne fu ne man nga faa faatoo man ngay lekk sax mu jaar ci fi muy nooyee nga jaar fa faatu ci saxe seconde bu ne man ngaa faatu waaw léegi dund googu sa aaw boobu ngay jiital wa qaddimil uxra waay waay jiital alaaxira ala dunyaaka ci sa àddina bu jege jiita doya di ta du dara in kunta taaliban rida mawlaaka ndeem nekk koo xam ne dangay sàkku sa ngërëmul boroom sa kilifa sa boroom mi nga xam ne moo méngoo say mbir moo tax il faut revenir à l'essentiel gis nga julli gii ñuy xeeb problème yi ñu dal moom la nga naan la problème yi ñu dal yépp coolee bari rek waaw mais ñàkk ndax boo ko respecté en fait mooy sa sa sa lépp lay defar ndax ñaari relation nga am alaaqatul mar'i ak boroomam ak alaaqatul mar'i ak jaam yi relation jaam jaam boroom ak bi mu am ak boroomam boobu moo féete kaw lépp boobu bu doxee yépp dox sa digganteeg nit ñi day dox facilement comme lettre bu ñu teg ci poste bi day simple mais bés boo ko doya sa relation sa boroom lim la sant sa yoon newu ci nga bëgg foog ne sa relation nit ñi dina jag du jag déedéet kon nag nañu dellu ci julli nañu dellu ci julli mooy mbir mi gis nga Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gisoon nañ ko ci tarjamam keroog bi ñu ko jamee Abu Lu'lu'a al-Majusi ba mu ko jamee ba mu xëm xepp euh, euh, euh, tëdd noonu ak la ko fa daloon yépp am benn euh, euh, saxaaba bu ñëw ne ko as-salaa waaw mu ngi tëdd ñi nit tiim ko ne julli jot na saxaaba bi ne xajal leen ma ma ñëw ne ko yaa amiral mu'minin as-salaa rek mu ximmelee ko allahu akbar ne ko waawoo laa xadda fi lislaami li man taraka salaa allah ndax amul benn cër ci lislaam koo xam ne dafa bàyyi julli amul benn cër ci lislaam lu ngeen ko wooteew lu ngeen ko dig lu ngeen ko jiiñ ci yooyu mooy dangeen ko koy jiiñ mais loolu du dëgg waaw loolu laa la doon wax ne la naka la ñuy gisee nit koo xam ne du julli ñu jàpp ne kii moo fi gën a kawe man loolu moom je pense qu'il faut être sénégalais mais nekk façon pas euh, sénégalais kese mais façon ci sénégalais ngir nga mën a gëm loolu hein ak affaire yi ni mu leeree gën a leer jantu njolloor laa hadda fil islaami liman taraka salaa yow bu dee yonent ma lay saa saam tàkkusaan la ne ku ko bàyyi man taraka salaatal asri faqad wutira faqad habita amalu beneen bi wutira ahluhu wa maalu ku bàyyi julli tàkkusaan benn julli tàkkusaan ngay xoole ba mu raw la te amoo woon benn ngànt te ngànt yi wax nañu la mooy fàtte hein fàtte xëm ak koo xamante ne ni majnun ak nelaw goo xam ne du nelaw goo tey nelaw goo tey du nelaw goo tey bu dee nelaw la goo tey yaa ko tey yow bokk nga ci ñi nga xam ne taraku salaatal asr damay liggéey bokk ci de bokkul ci ngàntiya ah. ku ko bàyyi faqad habita amalu li mës jëf simpeeku na yàqu na nul et non avenu mu ngi mel ni bu masoon mas naa dem Makka mu ngi mel ni masatu faa dem masu foo woon a dem mais saraxe na kii génn nay zakat mu ngi mel ni masu koo def waxuma ko de yonent bi alayhi salaam moo ko wax beneen bi mu ne faka annama wutira ahluhu wa maalu mu ngi mel ni koo xam ne dañoo fekk dañoo décimer njabootam yépp ak alalam lañ jël taal taal njabootam ak këram mu ngi mel ni ku bàyyi julli tàkkusaan loolu mooy équivalent allahu akbar wal fi saxiixayn mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim nul Xajjaaj rahmatullahi alayhima moo tax booy gis ni ñuy doyadalee julli nit moom leen na la ab julli daal sawaay na kàccoor kàccoor gu mu mën a kàccoor mais fekk mu ngi respecté julli yow kooku moom bul am bul désespéré ci mbiram non bul désespéré ay mbiram bul désespéré ci mbiri kooku waaw allah allah ndax inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar waaw wala dhikrullahi akbar loo ndax julli day tere anil fahsha même bu ci newee koo xam ne njaalookat la góor jigéen la waaye jamais au plus fu julli jote mu def ko xam nga am na keroog maa ngi leen wax naan am na ku ko doon nettali naan ko mu xam la moom moom loolu la moom manoo fexe ba du jaaloo moom par bés moom bés bi moom moo def mu fanaan ak jigéen goo xam ne dara la séqu dara séqu benn mariage doxul seen diggante waaye nag fu julli jotee non julli moom kenn manu la tee julli kenn manu ko tere waaw kooku moom am kooku ñépp am espérance ci moom waajooju waaw waaw alors que waa ji nga xam ne nag moom nee na du njaaloo du naan sàngara du def yooyu mais nee na du ma julli parce que julli du farata ci man ñu ne ko ah sa waay moom kooku moom mooy dadul jullit ñu wan ko affaire yépp mu ne dadul julli sax waa jooju problème bi mooy loolu ba ñuy am espérance ci ab yéeféer waaw fekk deewul moom mooy buur yàlla mën na ko du mën na koo indi ci diine ji mais bu ci deewee ay affaire am yàqu na alors que waa jële bu deewee loolu noonu mooy julleem jooju moo féete kaw buñ ko tegee ji balance ak yu bon yi muy def julli jee féete kaw loolu lépp benn bu ci buur yàlla nangu mooy noot mbooleem fawaaxis yi mu def waaw te bu yàggee noonu mel noonu continuer yële day jekki sax di mu génn ci waaw parce mooy antidotam kon nag nañu dellu ju julli kon mu ne naa Muaaz yonent bi alayhi salaatu wa ne ko kon buñ la nangulee shahaadatayni waa yaman hein waa ahlu kitaab ñoo ñële yëgal leen ne buur yàlla moo leen farataal seen kaw juróomi julli ci guddi bés bu ne guddi gu ne mu ne ko fa inhum ataa'u laka bi dhalik léegi nag yaa Mu'aaz radiyallahu anhu bés buñ la nangulee lii nangoo wommatu ci lii nangu julli juróom hein fa axbirhum anna allaha qad farada alayhim sadaqatan tuxadu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim mu ne buñ la nangulee loolu ci wàllu julli yëgal leen xabaare leen këne buur yàlla nag du julli rekk la farataal ci yéen moo farataal ci seen kaw teg ci loosu ku nekk ci yéen waaye à condition mu nekk ku woomal buur yàlla moo farataal ci seen kaw sadaqatan zakat zakat azaka boo xam ne tu xadu dañ koy jël min aghniyaihim di ko jële ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi riche ci ñoom waa yaman fa turaddu ñu koy delloo ala fuqaraihim di ko delloo di ko jox seen way ño way ñàkk ñi ci biir jullit ñi ci biir waa yaman waaw Allah zakata ngoog gis nga eh, lii nii mooy passage bi moo war a tax ñu war a def zakat waaw moo tax waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam li mu wax rek utiitu jawaami'al kalim dañ koo jox wax yi nga xam ne ñooy mëdd lu ndaw lay wax mu fees océan yi lu ëpp océan yi mën cee génn ci benn waxam moom aleyhi salaatu wassalaam wax jii mu wax Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu ne ko buñ la toppee ci wàllu julli nangul la loolu gë yëgal leen anna allaha qad farada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim zakat boo xam ne dañ koy jële ci seen waay riche yi woomal yi waay féex ñi fa turad duñu koy delloo ala fuqaraihim ci seen way ñàkkiñ passage bii la ñuy développer insha allah bu ñu paree ci riwaaye yépp ci ahkaamu zaka insha allah te bu boobaa euh, masala yiñ la waxoon bii passé que ne al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi bunt bi mu def ci kitaabu zaka baabu axdi sadaqa min al aghniyaa'i wa turaddu fil fuqaraa'i haythu kaanu tey day junj masala moom masala moom dinañ ko gis ba ñuy gis ahkaamu zakat insha mooy masalaam est ce que mën nañoo toxal zakat waaw ma jële ko Lyon yóbbu ko Genève wala ma jële ko Lyon yóbbu ko Paris waaw jox ko waa Paris wala ma jële ko Lyon yónnee ko Sénégal daal di koy MoneyGram wala ma lan ko ma Western Union ko wala ma Ria ko est ce que loolu mën naa ne loolu waxoon nañ la dinañ ci ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne fa innahum ata'u laka bi dhalik bu ñu la toppee ci li mooy ci zakat hein gis nga de ñoo ànd moo tax Seydina Siddiq ne woon la aq la uqaatilan na man mana zaka wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah mu ne woon ba muy wax Seydina Omar radiyallahu anhu gaa yi ne woon yonent bi aleyhi salaatu salaam génn na àddina fenn lañ dul joxee di zaka mu ne ngeen ne lan <laughs> Seydina Omar di wax mu ne ko la uqaatilanna wallahi maa ngi waat ci yàlla man siddiq as-siddiq saydna abu bakar radiyallahu anhu la uqaatilanna man manaa man farraqa bayna salaati wa zakat wat naa ne dinaa xare dinaa sumb xeex déclarer la guerre képp koo xam ne dafa nar a tàqale diggante julli ak zakat wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah ndax julli mooy sœur mooy ànd moom la borom bi lëkkale ak zakat moom la borom bi lëkkale ak julli ci téereem bi wa aqimu salaa wa aatu zakaa waaw fu mu waxe wa aqimu salaa wa aatu zakaa alladhina in makkannahum fil ardi aqaamu salaa wa aatu zakaa ha mooy ñoom ñaar la boole yonent bi alayhi salaatu wa salaam noonu la ko ëndee ginnaaw julli zaka relation ak nit fële di relation ak nit ki ak ay mbokkam mbokki jullitam mais relation bopp buur yàlla moo koy lal waaw mu ne buñ la dàkkooralee nangu la ci wàllu zakat gi buur yàlla farataal ci ñoom hein yow nag lii nag yow laa koy wax li ci des yaa Mu'aaz yow laay mettre en garde fa iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim wattaqi da'watal mazluumi fa innahu laysa baynahu wa bayna Allahi hijaab Allah Allah Allah mu ne ko fahin buñ la d'accooralee zakat julli shahadatayni julli zakat hein fa iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim fa iyyaaka maa lay dànkaaf man alayhi salaatu wassalaam fa iyyaaka maa lay metre en garde attention danger wa karaa'ima amwaalihim ak li tedd ci seen alal yi seen alal yi la ci gën a tedd maa lay mooy tund koo loolu waaw te wattaqi na nga moytandiku daawatal mazlumi ñaan yàlla ku ñu tooñ ndax kat fa innahu dëgg-dëgg laysa baynahu nekkul diggante ki ki ñu tooñ muy ñaan yàlla di ñaanal lu bon ki ko tooñ gis nga ñaanam ngoog amul digganteem ak boroomam laysa baynahu wa bayna allahi xijaab amul benn barrière entre waa ji ak boroomam buy ñaan buur yàlla muy dal day dal laa xaala day dal kañ lay dal léegi lay dal wala suba wala ginnaaw suba par force dina dal loolu buur yàllaa koy définir après moo ko dogal kañ lay dal waaw laa ilaha illa ana suñu way njiit ak ñi nga xam ne am na lu ñu jiite yoral ko fa war faa taxawal yonent bi alayhi salaatu salaam ci loolu ci xeetam bi di ci xool di ko ci xool ah di am kersa seen boroom wala yonent bi alayhi salaatu salaam di leen fekk ci loo xamante ne nii du noonu ñu waroon a am kersa googu waaye amuñu ko waay waaye ana gaa di tooñ jaamu yàlla yi moo xam jullit lañ moo xam duñu jullit mu ne ko lii dafa am solo mooy gis ne ñi nga xamante ni dañu am accès ci wàllu impôt yi wala di récupérer alal nit ñi di ko jëli walla yu mel noonu bu ta mooy tooñ daf lay yomb tooñ mooy buntu tooñ mën na la yomb waaw comme que yaay jël alalu nit ñi mu ne ko nag attention attention fa iyyaka wa karaa'ima amwaalihim maa ngi lay moytandikuloo nag boo ñëwee di jël seen alal yi nga ñëw fekk li gën a baax ci seen alal yi nga nar koo jël non non du demee noonu koo xamante ne ay ay ay gëléem la yor wala ay nag la yor wala ay xar la yor zakat war ci ki nga xam ne mooy sa'i bi kiy ñëw ngir collecter zakat bi jël xar yooyu wala gëléem yooyu wala nag yooyu ci waa ji waru la ñëw ne ko man. yi gën a duuf ci gétt gi laay jël noonu amu ci droit mukk loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam tere ne ko wa iyyaka wa karaa'ima amwaalihim boo demee na nga dem nga jël la fa yemamaay na nga seet li yemamaay ci seen alal li dëkk doomu nga jël ko mais bul jël la ca gën a baax allahu akbar waaw doo ñëw naan waa ji sa bali bali yi ci gën a baax laay jël waaw sa pël pël yi laay jël bàyyi la ak xaru tàpp yi mukk loolu mënoo ko def loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi tere waaw ndax boo ko defee pooñ nga waa ji waaw parce que administration nga jël ci alalam la ci gën a baax lislaam nee na la non du demee noonu te bés boo ko defee mooy tooñ nga ko te nag gis nga boo ko tooñee mooy ko mer koo tooñ léeg-léeg day dalay ñaan yàlla wattaqi mun noo tax mun a ko wattaqi te na nga moytundi ko daawatal mazlum ñaan yàlla ak ñaan yàlla goo xamante ne nii moom la la ku ñu tooñ di ñaan waaw mooy moytandikul tooñ leen lii ci côté zakat la wax mais mooy ci fépp ndax ku am pouvoir ci ñim am pouvoir léeg-léeg tooñ ko tem tooñ leen tem mu yomb ko parce que en fait dadul am koo xam ne moo koy surveiller bu dee gëmul yàlla wala gëmum yàlla am dafa des. moo tax xool suñu régime yi régime bu fi ne daanaka bu fi jógee ñeneen ñi ne waaye waa ji jàppale wu ñoon dara da doon noggatu gaa yi bu ko defee ñu ne procès nañ leen jàpp waaye remettre kii audit yu mel noonu parce que lan lan moo leen mayoon loolu sañ-sañ boobu parce que dañoo amoon pouvoir ci kaw ay nit. nit nag bu amee pouvoir ci kaw ay nit léeg-léeg. tooñ da koy yomb bu toppee ba kanam bu dee lislaam ra yaru ko tooñ da koy yomb waaw tooñ da koy yomb xam nga toog jël alalu jàmbur ci maali foro noonu am na ñoo xam ne loolu da leen neex tentation wu bon am naa pouvoir waa jii di jaay di jaay ne am na bu ma neexoon tey oto bi mu yor ma saisir ko waaw ci noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam nag dafa wax ci wàllu zakat mais mooy façon tooñ yépp flic bi ci police police bi nekk ci circulation bi walla waa yi nekk ci mairie bi di defar këyit yi pouvoir la bu ci nekk pouvoir la bu ci nekk pouvoir la bu yàlla teg sa loxo mais bés bu loolu taxee nga ciy noggatu jaam yi di leen ci laaj ay alal yoo xamante daganul ci yow buur yàlla nee na gis nga ñooñu ko def wallahi bés buñ la ñaanalee yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu la buñ la ñaanee yàlla day dal waaw moo tax tooñkat yi nga xam dañoo am pouvoir di tooñ seetal ku ci nekk rek sa mujj ndax sa mujj rafet seetal ku ci nekk rek ndax ak mujjam rafet na waaw seetal rek ci monde bi ñi nga xam ne dañ doon rey ay bakkan comme sax parce que am na ñu leen fa mere ñu fa mere wala ñu leen fa def dara ñu ñëw décimer ñépp waaw jàpp ab am réew yor ko mel ni gaa yi say sujet lañu mel ni mais matuñu dara mel ni ay bakkanu ay raa lañu ay kaña lañu xanaa kaña sax boo koy rey sax diñ ca ànd ak yërmande nga ñëw tooñ leen rey ay bakkan yu toll noonu am na ci xol yu tàng yoo xam ne ñaan nañ la yàlla foo jaar mu dal waaw foo jaar mu dal boo seetloo xoolal gaa yi seenu mujj xoolal gaa seenu mujj xoolal rek fan lañu mujj mujj gu ñaaw deegu ñaaw ala la alamin ñépp di leen gis mu nekk nakaalan li man i'tabar lu dissuasif ngir képp koo xam ne sam xel day day day day day day day day day day day day day yëngu te dinga xa xalaat nga xam ne buur yàlla moom fii lay jaar ak nit ñi waaw yow mi parent bi it bu dee da tooñ soxna seeg doom yeeg yooyu di leen tooñ parce rek buur yàlla yow la def nga nekk seen kilifa waaw mais di leen tooñ tooñ goo xaman am na ñoo xam ne dañuy tooñ seen soxna yi vraiment tooñ goo xamante ne ni takat apparence bi du ñu wane loolu bu ñu nee ci mbooloo yi walla kii danga naan noo kii mooy jëkkër ji baax waaye ndeke moo yées ndeke moo yées ci maali foro lay tooña ndaw si tooñu maa tey di lekk alalam nu mu ko neexee di ko jànnee ka tooñ jël ay àqam du ko ci dox dara jàpp ne moo ci ne di wane ne loolu mooy wane ak nguuraam ak rujulaam waaw sa masculinité liy wane ne moom moo fiy takk tubéy bu yàlla gis nga bu la sa soxna soo ci ñaanee yàlla foo jaar dina la dal ndax yonent ma lay saal saal nee na wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa baynahu wa bayna allahi hijab mooy tandikul yaa Muaad too ñaan yàlla ku ñu tooñ ndax diggante ak buur yàlla amul benn barrière waaw monsieur le maire nga monsieur le préfet monsieur le ministre yooyu yépp buur yàlla takkalu ko kenn ngir mu def ko caravage di ci caw bopp nit ñee ka ndiggu nit ñi déedéet waaw professeur nga iyyaka iyyaka wa da'watul wattaqi da'watal mazlum mooy tandekul too ñaan yàlla ak étudiant boo tooñ bu boo xam ne dafa fanaanee jàng at mi yépp mu jàng ko mu ñëw bat nga gor ko parce que neex na la ngay jaay ne am nga pouvoir waaw ngir wane ne dangaa sévère nga ñëw dóor ko ab deux ci loo xam ne wallahi il méritait un douze nga dóor ko deux te xam nga ne boo ko dóoree deux mooy yàq nga affaire nga dóor ko deux topp wallahi bu la ñaanalee deewu walaakaana ngay ña ngay diyee te di nga dem ba xam ne diw yi ma ñi ma tooñ moo tax lii dal waaw waaw def ay examen ay devoir ay yooyu nga ñëw parce que neexu la wala am na lum la ma sa wax keroog lu la naqari yow jugé woo ko ci lim des trouvé na gaj man na am moyen nga dóor ko suu moyen <coughs> mais foo ko teg yonent bi aleyhi salaatu salaam ne wattaqi da'watal mazlum mooy tandakul ak koo man di doon waaw ndax ku am pouvoir wan ko ka mu suuf ka ko féete suuf dafa yomb yonent ma lay saar saam dànkaafu nañu ñun ñëpp dànkaafu nañu ñun ñëpp mettre nañu en garde <coughs> waaw juste leen yor ñaari soxna it di faral kenn ci keneen ci di jël ay àqam wattaqi da'watal mazlum na nga moytandiku ñaanu ndaw sa nga tooñ ak ña ngay tooñ ñooñu nag jullit ak ñàkk jullit ak yam moo tax yonent boo xam ne <clears throat> xadis boo xam ne al Abu Hurayra moo ko soloo mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mu ne da'watul mustajaaba wa in kaana fa fujuruhu ala nafsihi allah te boobu al imaam al xajar ci fathul baari nee na wa isnaaduhu xasan nee na càllalem bu xasan la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne daawatul mazluumi mustajaaba mu ne ñaan yàlla ki nga xam ne dañ koo tooñ mustajaaba lu ñuy nangu la waaw lu borom bi nangu la wa in kaana faajiran même bu dee ne waa ab kàccoor la sax fa fujuruhu ala nafsi ak kàccooram ci boppam la yem waaw bul ne waa ji il est je vais être injuste envers lui déedéet déedéet déedéet loolu du maandute nit ki bu dee ab yéeféer la yow amoo droit di def lu ko neex ci moom même bu dee yéeféer la wattaqi da'watal mazlumi même bu dee waa ji yéeféer la waaw ah boo jëlee traamu jàmbur metro jàmbur am loo fay ne fayuma ah tooñoo tooñ nga di yaa ngi utiliser fi jàmbur ci maali foro est-ce que bëggoon nga ku la ko def ci looy jaay ñu ñëw di jël di servir à volonté doo ko nangu waaw kon nag nañu def attention ci ñaan yàlla koo xamante ni dañu koo tooñ mooy mooy tënd ko leen tooñ mooy tënd ko leen tooñ ndax az-zulm moom zulumaatun rek la ay lëndëm kese lay doon bés pénc waaw xoolal lii la yonent bi alayhi salaatu salaam wax Seydina Muaaz fii am na beneen xadiis boo xam ne nañ ko gis ci jotaay bii di ñëw insha allah euh, xadiis bu bari lii lu bari ay njàngat la mais yooyu dañ koy bàyyi ba ci côté zakat hein euh, loolu insha allah waaye dafa am benn laaj boo xam ne mën na posé wu mooy mais xadiis bii nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tudd ci as-sawm wal hajj Seydina Muaz radiyallahu daf ko yónni Yaman ci ñoo xam ne ahlu kitaab lañ di ko woo ci lislaam mais yim ko tuddal farataay lislaam du shahaadatayni kese ak julli kese ak zakat kese ayna sawm ana koor ana woor gi shahru ramadan anamu wa ayna al hajj ana hajju baytillahi al haram <coughs> loolu pour gàttal al imaam <coughs> al xaafiz bin Hajar eh, raxmatullahi alayhi mu ngi ci indi ak tontu loo xamante ne nii eh, indi na ci ay wax mais li nga xam ne mooy li ci gën a dëgër te moom la mujjee hein te moom la mujjee insha lool rek lañuy gis hein lool rek lañuy gis te mooy ci li al imaam al Bulqiini wax hein muy shaykhul islaam euh, xam nga al imaam al xaafis <laughs> bu ne qaala sheykhuna sheykhul islaam suñu sëriñ nee na sheykhul islaam sheykhul islaam al imaam al bulqiini la ci jublu ah al imaam al bulqiini moom la doon woowe sheykhul islaam euh, loolu selon imaam Ahmad ki mu doon woowe sheykhul islaam ak mooy imaam al bulqiini sax existewuloon bokkuñ boo dégg mooy léegi ñu bari bu ñu nee shaykhul islaam ñu ne al imaam ibn taymiya si shaykhul islam waaye du moom du moom la imaam alxaafis di wax fii même bu dee ne imaam ibn taymiya moo jiitu al imaam alxaafis ibn xajar moom bu nee shaykhul islam al imaam al bulqini la ci jublu mu ne. mooy waxam daal mooy incha allah li gën a dëgër ci wax gi lan moo tax tudduñ fi aj ak li nga xamante ne nii mooy eh, mooy sawmu Ramadan. mu ne al imaam alxaafis bi mu waxee yenn yi nga xam ne ku mel ni ñoom imaam al eh, eh, ibnul arabi eh, oh, imaam ibnu salaax ibnu salaax boroom boroom ki def ci ilmul mustalax ak al karm al al kirmaani ñoom imaam al kirmaani ñoom bi mu tuddee liñ wax ba pare mu wax li al imaam kii wax sheykhul islaam mu ne wa qaala shaykhuna shaykhul islaami mu ne suñu sëriñ de nee na muy shaykhul islam waxul turam nag mais mooy al imaam al bulqiini al imaam dana rek shaykhul islam mais ñépp xam nañ ne al imaam al xaafiz ibnu xajar bu waxee shaykhul islam al imaam al bulqiini sëriñam bu màgg boo bële moom lay wax hein voilà mu ne boo gisee. fii nii li tax tudduñ ko mu ne ida fi bayaanil arkaani lam yaxlu shaari'u minhu bi shay'in ka xadiis ibnu umar buniya al islaamu ala xamsin mu bu ne mu ne en fait li tax tudduñ ko fii simple na mooy lan mu ne sharia saaxibu sharia muy yonent mi alayhi salaatu wa salaam bu nekkee ci jamono joo xam ne day tudd di leeral arkaanul islaam muy ruknuy islaam yi du ci bàyyi dara lépp lay wax juróom yépp lay wax comme mu ne comme xadiis seydina wa mawlaana ibnu umar bi buniyal islaamu ala xamsin waaw shahaadatu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaa'i zakaa wa sawmi ramadan wa hajjil bayt mooy boobu tudd na ñeent yépp mu ne bu boobaa da koy day tudd lépp waaye mu ne fa ida kaana fi du'a ila al islaami iktafa bil arkaani athalathati ash-shahaada was-salaa waz-zakaa walaw kaana ba'da wujuudi fardi as-sawmi wal hajji ka qawlihi ta'aalaa fa in taabuu wa aqaamu as-salaata wa aatawu az-zakaata fa xalluu sabiilahum suuratu tawba fi mawdi'ayni min baraa'a ma'a anna nuzuulahaa ba'da fardi as-sawmi wal hajji qat'an mu ne boo jàppee loolu ci buy leeral arkaan yi lépp lay tudd ponk lislaam yi waaye bu dee ne pour woote ci lislaam la day yem en général day yem ci tudd ñett yi mu tudd fii ci xadiisu Seydina Mawlaana Ibnu Abbaas bii di wax ak Seydina Mu'aaz mooy ñetti shahaadat shahaadatu an laa ilaaha illallaah benn ak lan mooy shahaada yi lañ def benn ñetti yi shahaadatu laa ilaaha illallaah wa benn wasalaa ak julli wa zakat ak joxe zakat ñett yooyu lay tudd en général walaw kaana ba'da wujudi fardu saw même bu dee ne après bi ñu farataale koor la ak aj mu nekk ka qawlihi ta'ala comme waxu kawe màgg na borom bi subhaanahu wa fi muy wax ci suuratu tawba fa in wa aqaamu salaa bu ñu tuubee taxawal julli wa aatawu zakaa ñu joxe zakat bàyyi leen seen yoon mooy bi muy wax lool ci mushrikuuna yi comme ni ñu ko gise woon ci bi ñuy def tafsiru suuratu tawba mu ne ci te ci ñaari bërëb la ko tudd ci suuratu baraa muy suuratu ba te xam nañ ne ci lu leer nañ lu amul benn werante ci loo xam ne am dow da cee am que ne suuratu baraa ba muy wàcc fekk nañu farataal koor fekk nañu farataal aj ba pare te pourtant fii suñu borom neewul fa in taabu wa qaamu salaa wa aatu zakaa wa waxul lool de mooy ñett yi rek la wax fa in mooy shahaadatay nee ngoog dugg nañu génn ci yéeféer kéeféer gi ñu ne woon dugg ci lislaam mooy shahaada te loolu noo waaw léegi wa aqaamu salaa ñu nangoo taxawal julli wa aatawu zakaa ñu joxe zakaa mu ne mu ngo te pourtant aj amoon na farataaloon nañ ak te tamit sawmu farataaloon nañ ko pourtant suñu boroom tudd ko fii ndax lan tuddul arkaan du ci loolu la ne nee ci woote ci lislaam waaw mu ne wa ghayru zalika mu ne wa xadiis ibnu umar aydan mu ne ak beneen lii tegtal lool ginnaaw aay bi xadiis sayna wa mawlaana ibnu umar beneen bu wuteeg bi ñu wax buniyal islaamu ala xams boobu mooy lan mu ne mooy bi mu ne umirtu an uqaatila an-naas hatta yashhadu an laa ilaaha illa allah wa yuqiimu salaa wa yu'tu yonent ma lay saa saa mu ne umirtu dañ ma digal umirtu dañ maa chargé sama borom moo ma digal an uqaatila an-naas ma xareek nit ñi hatta yashhadu ba ni ñuy seedee ba kera ñuy seedee nangoo wammatu an laa ilaaha illa seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla wa yuqiimu salaa ñu taxawal julli wa yuutu zakaa ñuy joxe zakat foofu la yëpp mu ne bu ñu ko defee ah ñoom seen seen alal ak seen bakkan ñoŋ na ci man mu ne wa geyru dhalika min al ak yeneen ci xadiis yoo xam ne day war ne fu muy waxe daawa ak yooyu woote ci lislaam ak yooyu ñetti en général rekk lay tudd shahaadataani salaa iqaamatu salaa itaa'u zakaa looloo tax fii tudd ko waaw qaalat al shaykhul islam al mu ne raxmatullaahi aley wal xikmatu fi daalika anna al xams anna al arkaana mu ne boo gisee nag suñu boroom yonent bi aleyhi salaatu salaam bokk di doxali nii mooy ne parce que gis nga juróomi ponk lislaam yi intiqaad yi dafa am mooy dafa am loo xam ne ci pas mooy ci xol kese la la aju waaw mooy loo xam ne ci xol lay balle intiqaad yi loo xam ne moom nit ki da koy fas takk ko gëm loolu waaw wa huwa shahaada te lool mu ne intiqaad yi li nga xam ne moom la ñuy fas mooy shahaada yi maa ngi seede ne amul benn buur bu dul yàlla te yonent ma lay saa saam mooy ndawam loolu moom affaire xol la waaw mu ne lool intiqaad yi la wabadani am loo xam ne ci arkaanul xamsa yii muy ponki lislaam yi am na ci yoo xamante ne kon intiqaad kese la boo xam ne te mooy shahaada yi lu ñuy fas kese la ci xol wabadani loo xam ne rek mooy ay cëru koy def man manumaa rek naan fas dee naa yéen a julli timis ba pare tëdd toog déedéet damay jëf damay dem allahu akbar di rukkoo di sujjóot di def loolu julli ko ñetti ràkka yu leer nàññ lool badani la sa yaram moo koy def doo toog naan defal leen ma mooy partie baa ngoog ci mooy partie julli moom badani la parti shahada moom xol la intiqaad yi mu ne wamaali am na ci loo xam ne nag côté alal la te mooy wa huwa mooy zakat mu ne nag iqtasara fi du'a ila al islaami alayha li tafarru'i ar-ruknayn al-akhirayn alayha fa inna as-sawma badaniyun mahd wal hajju badani maali mu ne al imaam al Bulqayni rahmatullah alayhi shaykhul islaami mu ne loolu nag moo tax iqtasara fi du'a ila al islaam yonent mi alayhi salaam en général buy woote ci l'islam day yem rek day yem rek ci ci lan day tënku yem ci tudd yi ci tudd ñett yi shahaada julli ak joxe zakat ndax lan ndax lan ndax yeneen ñaar yi des muy koor ak aji màkka ñoom bu ci nekk day day day day mën a découler wu ci yii ñu wax ba pare mooy ci yii rek lañ jóge ay branche lañ presque ci yii lu tax ndax fa inna sawma badani mahd waaw mooy parce que koor mais yaram a koy def kan mooy xiif mais biir bay xiif <laughs> du ay idée yu may am naan bon je pense que je vais avoir faim comme ça déedéet déedéet du ay idée da ngay bañal baña lekk ubbi frigo bi lekk ngay bañ a def saa yi waaw wala bañ a lekk fii di di di di tàngal noonu ngay bañ a def walla di yàq lool ngay bañ a def bañ a ubbi robinet bi di naan loolu ngay bañ a def lool badan yi la waaw max koor moom dangay xiif doo naan doo doo doo lekk doo naan wal xaj badani maal yi aj nag dafa boole dëy mooy côté alal la côté yaram la moo koy def mais alal ndax ku amul la fa yóbbu doo dem waaw mooy ne shahaada yi tudd shahaada côté xol julli yaram zakat alal ñaar des muy koor koor côté alal lay côté yaram lay dugg hein zakat mu boole dëy muy badani maal yi waaw mu ne wa aydan ba léegi al imaam al bulqini rahmatullah alayhi fa kalimatul islaam hiya al asl wa hiya shaqqatun ala al kuffar wa salawat shaqqa li takarruriha wa zaka shaqqa lima fi jibillati al insani min hubbi al mal fa idha ad'ana al mar'u li hadhihi thalathati kaana maa siwaaha ashalu alayhi binnisbati ilayha wallahu a'lam mu ne ba léegi al imaam al xaafis mooy toxal ci sëriñam cheikhul islaam al bulqiini mu ne wa aydan ba léegi ginnaaw explication bu njëkk bi mu joxe fa kalimatul islaam baatub lislaam hiya al aslu mooy cosaanul lépp ci diine ji waaw mu ne te loolu gis nga shahaadataani wa hiya shaqatun ala al kuffaar ak diis ci yéeféer yi promesse ko waaw ndax dañ naan bon woy ma liberté non je duma bàyyi sama diine di topp diine janeen shahada fan maa bañ yooyu mooy dafa diis ci ñoom comme ni waa Quraysh tuddoon ko ni mu diise woon ci ñoom dafa diis ci ñoom wasalawaat côté intiqaad yi baa ngoog shahadataan wasalawaatu te ñaari julli mooy juróomi julli yi shaqatun li takarruriha lu diis la ci ki nga xam ne du jullit booy gis cinq julli tous les jours mais gars yi gër yi liñ quoi c'est que nous tous les jours sans interruption hein mais loolu war naa diis quoi ndax moom yéeféer la mu ne wa zakat te zakat shaqa tamit dafa diis lima fi jibillati l insani min hubbil mal ndax lan ndax bakkanu doomu aadama dafay bëgg alal doomu aadama dañ koo mooñaale ci bëgg alal zuyina linnaasi hubbu shahawaati min an-nisaa'i wal bani wana wal qanaatiir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal al yooyu mooy que alal dafa neex ci bakkan yor loo xam ne loo soxlu duuru am waaw boo soxla loo soxla dugal carte bleue bi mu ñu yónnee la ko léegi xam nga loolu moo gën neex ci bakkan nga soxla amoo dara nga war a xool éé nu muy dóori dàqe sa waay ngir am ko wala rek mu muñ mu ne wa zakata zakat shaq dafa diis li maa fii jibil ci ki gëmul yàlla ak koo xamante ne ngëmam dëgërul ndax lan bakkanu doomu aadama ak nit ki ni ko yàlla defe mu nekk koo xam naa en général day soppu mu ne nag fa ida ad'ana al mar bu nit ki nangoo wommatu li hadihi salaasa ci ñetti yi di itaa shahaadataani iqaamu salaa itaa zakaa kaana maa siwaaha li ci des mooy xajjul bayti ak as ashal mooy gën a simple alayhi ci moom day gën woyof ci moom bi nisbati ilayha ci moom waajoo jële waaw mooy ñett yële moom bu ko remplir shahaadatayn nangoo julli mooy moom tous les jours cinq fois taamul interruption kooku mu woor benn weer rek ci at mi moo gën a simple te du weeru 24 heures léeg-léeg am na ñoo xam ne 6 heures de temps la ñuy woor parce que noonu la foofu seen jamono hiver la ta mooy de affaire yi kii wala 10 heures de temps wala 7 heures ñu dog waaw lu mu gudd gudd di nga yi waaw léegi nag nga def ko ci benn weer boo xam ne nga am 11 mois yoo xam ne bu la neexee nga def ni fayeen yi hein loolu mooy gën a simple ci waajoo jële bu jàppee yële. zakat bu ko joxee dem ñu ne ko kat dem màkkat te da génnewaale alal waaye dafa effort te sa yaram mooy gën a simple ci moom gën a woyof ci moom mu ne wallaahu te buur yàlla alam mooy ki gën a xam ñu nit dañu naan wallahu taala alam moo gën a xam kon insha allahu taala fii kon lañuy ñuy yem ci xadiisu Seydina Muaaz bi di wax ci côté bi léegi nag mu des ndénkaane yi des na yonent ma lay saar saam waxul lii rek Seydina Mu'aaz ana lan leneen la wax Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu loolu la ñuy gis insha allahu taala di jataay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala